ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñu ngi dellu kon ci suñu jotaay al kunuzul ashara yi euh, bu al euh, imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwaanu rabbaani ci li nga xamante ne moom mooy ci suñu jotaay yooyu ci suñu jotaay bi weesu wala maanaam ñaari jotaay yi weesu gisoon nañ ci nusratu rasulillahi sallallahu alihi wa kon ba tey ci alkanzu saani bi nga xamante ne ci lañ ne gisoon nañ ci li ci aju woon ci euh, irada amru mashi'a xam ne euh, mooy wane cooba rek borom subhaanahu wa ta'aala nam namam euh, ak ay ndigalam li nga xamante ne moom la commandé ni commandement am lii moom la waral loolu gisoon nañ ko gisoon nañ tam li nga xamante ne moom mooy lii wër-wër loo ci. Eh, yenn xeetu feeñuwaay yi mais bu dee borom bi subhaanahu wa ta'aala yenente sa salaam malaaka yi et cetera yëpp façon yooyu mooy at eh, tajalli wa ta'addud wa tamassul wa tashakkul eh, ak al ittihaad ak al xuluul ak yu mel na ñoom yëpp gisoon nañ ko gisoon nañ tam li nga xam ne moom mooy seen différence ñoom ñi kenn ku ci nekk ak benn bu ci nekk nan la wuuteeg yeneen yi ci des Euh, ginnaaw gi gisoon nañu ne ci biir loolu ne borom subhaanahu wa ta'aala kon ci namm nammam la loolu yëpp di xewe euh, ñu gis tamit li nga xam ne moom moo aju ci euh, xayaatu kawni mooy adduna bi naka lay dundee dund gi muy dund existence su adduna bi ne lépp lu nekk ci adduna bi rek day dund ne ndekete dafa am ruux boo xamante ne moom moo koy dawal. maanaam et que noonu lay dundee moom ci boppam euh, kon du rek li nga xam ne mooy ñun li ñuy gis ne ay être animé lañ yooyu kese ñoom ñoo existé ñoom ñoo am dund mais ndekete yi ñuy wax sax être inanimé yi euh, nga xam ne dañuy taxaw ni ñu nekk ay jëmm ñu leen di gis ñu leen di wax souvent jamaadaat yi mooy ñu amuñu ay ruux amuñu bakkan plutôt euh, ndekete am nañu ruux boo xamante ne moom moo leen di dawal maanaam te ñoom sax dañuy daw ci coobare borom subhaanahu wa ta'ala dafa am xeetu dund gu ci ne adduna euh, feeñ na mais àllaxira foofu moom lay gën a euh, feeñe ci lay gën a leere euh, donte ci adduna lu ëpp ci nit ñi duñ ko gis duñ ko xàmmee ginnaaw ba loolu gis nañ ni àdduna boobu yëpp univers boobu yëpp dafa am ci nuñ ko régiré et lañ ko codifié muy charia bi et que kon loolu moom moo tax ñu gis tamit li nga xamante ne moom mooy ne charia bi borom bi subhaanahu wa ta'aala yabal yonent bi wa sallam moom mooy code mooy notice u adduna bi Euh, ndax comme ni nga xam ne noonu lañ ko xamee tey bu fekkente ne da am benn matériel boo am bu bees bu jënd da ngay daal di am euh, day am benn këyit bu muy faral di àndal boo xamante ne moom mooy notice bi univers bi nag notice bi moom mooy alquran euh, te kon mooy alquran ak sunna mooy sharia bi léegi ginnaaw ba gis nañu loolu tamit ñu gis ne ki nga xam ne mooy pièce centrale sharia bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, te nusratu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon lool moom moo tax tamit mu bokkoon ci li nga xamante ne dañ ko waroon a gis te ràññee ko ci xàmmee ko mooy eh, di ñëw di di jàppale yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci mission bi nga xamante ne moom la amee eh, ci adduna bi euh, en tant que ki nga xamante ne moom moom la ñu yónni ci moom lañ jox charia bi ngir mu tëral atte yi euh, muy leeral li nga xamante ne moom mooy xam-xam bi tukkee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, comme ni nga xam ne noonu la ko Alxuraan waxe li tubayyina lin-naasi maa nuzzila ilayhim li nga xamante ne mun nga leeralal mbindeef yi biralal leen ba mu bir leer nañ ci li nga xamante ne moom la ñu wàccee jëmee loolu yëpp tax kon ne euh, Alxuraan ak sunna maanaam moom mooy jëmmi xam-xam te lépp ci biir loolu la nekk et que yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy pièce maîtresse bi moom mooy nga xamante ne ci moom la Alxuraan bi feeñe waaye maanaam moom la euh, sunna Eh, di leere eh, sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallam ginnaaw ba loolu yëpp indi na ko insha allahu taala dañuy ñëw ci beneen bunt boo xamante ne bu am am solo la dëgg la ne ci bunt bi bunt bi ni ñu nar a gis lu ci ëpp ci wala lu bëree bëri ci li aju ci buntu bi ci ay xeeti xam-xam gisoon nañ ko mais buntu bi dafa am beneen mérite bu mu am mooy dajale mooy dajale ak euh, leeral mbir yoo xamante ne euh, dëgg-dëgg dañ ko war a xàmmee ñu war koo ràññeetle euh, et que xëy na yenn mbir yu bari bari dañ ko gisoon de manière éparpillée nii mu tasaaroo mais fii dafa ñëw dajale waat concentré wat mbir mi te muy maratib wujud maratib mooy martaba yi nga xam ne moom la maanaam al wujud am am gi mooy existence bi dafa ay dimension ay niveau ay martaba ak ay hiérarchisation boo xamante ne moom la amee euh, moom lay indi fii nii euh, di ko di di leeral maanaam euh, am am googu loolu nag dinañ ci gis incha allahu taala ci buntu bi ndax buntu la bu bu bu parce que comme niñ ko gisee woon kunuus bi li nga xamante ne moom mooy particularité am ci xam-xam mooy dafa nekk dafa xam-xam yi nga xamante ne Eh, ngir ke nit ki maanaam sóoboom ci jëm ci boroomam subhaanahu wa taala mat vraiment sell mat dëgg-dëgg mat maanaam faw dafa am xam-xam yoo xamante ne faw mu dajale ko ay compréhension yoo xamante ne faw mu am ko ay maanaam yoo xamante ne fokk mu dajale ko maanaam mu mu mu mu saisir ko bu baax a baax su ko defee maanaam sóoboom ci yoonu yàlla day yomb maanaam day day mun na nekk loo xamante ne lu gaaw a gaaw la lu ko yombal la eh, xam-xam yooyu nag daf cee bokk mooy xam-xam yi aju ci buntu bii ñu war a gis mooy maratibul wujud maanaam mooy existence bi yan martaba bala amee maanaam yan niveau yan dimension ñoom ñoo am ci existence bi mais tamit naka la ñu amee quoi maanaam processus bi naka la euh, dinañ ci leeral insha allahu taala ay mbir yoo xamante ne euh, yu jafe-jafe jafe euh, yu yu yu Euh, ci ci ci ci mën ko saisir ci ci ci ci xàmmee ko ràññee ko gis ko euh, et adduna bi yëpp ni mu taxawee euh, nan la taxawee yëpp xattaa ba doomu aadama nan la nekkee moom ci jëmmi boppam univers bi en soi ak leneen liy wërwërloo ci mbir yooyu et que ne lépp dafa concentré wu ci jëmmi moom aadama alayhi salaam en tant que doomu aadama maanaam en tant que maanaam nit plutôt li nga xamante ne dafa yor dafa jël li nga xamante ne mooy as-suratu muhammadiyya mooy euh, forme maanaam euh, image maanaam jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam et que ci boppam moom bi muy amal adduna bi bi muy amal univers bi daf koo amal euh, maanaam ci image u maam Adama alayhi salaam et que maam Adama daf ko moom daf ko amal ci image am moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ba ak maanaam mooy xalaqallahu Adama ala suratihi nekk doomu Adama Euh, maanaam maam Adama alayhi salaam borom bi subhaanahu wa ta'aala daf kaa ci image am moom borom bi subhaanahu wa ak wax jooju lan lay tekki maanaam ngir ne borom bi subhaanahu wa ta'aala amul jëmm maanaam physique amu ko Euh, au moment où euh, parce que loolu euh, lépp loo xamante ne dafa am corps physique parce que dafa sosu et que borom subhaanahu wa ta'aala nekkul ku sosu kon bu ñu waxee ne dafa bind moom Aadama alayhi salaam ci image am kon dafa am leneen lu muy tekki te loolu tamit dinañ ko gën a leeral insha allah taala ñëw ci leeral tamit insha allah processus u adduna bi maanaam mais loolu ci jotaay yi di ñëw lay doon pas ci jotaay bii nga xamante ne ci la ci lañ koy ubbee. maanaam processus su amal adduna bi borom subhaanahu wa taala ni nga xamante ne noonu la amalee mbindee fi ginnaaw processus yu njëkk yi ndax euh, dafa am processus voilà donc processus su existence bi euh, daf ci am étape bi nga xamante ne ci la univers bi feeñee ci la génnee génnee ci ñàkk am ñëw ci am loolu euh, dafa am ay mbir yoo xamante ne borom subhaanahu wa bi mu koy amal noonu la amale amalee tamit relation bi nga xam ne. Euh, lien bi nga xamante ne moom la euh, ilmul xuruf mooy xam-xamu xaraf yi euh, am relation bi ñu am ak li nga xamante ne moom mooy existence u univers te loolu dafa am solo parce que li tax mu am solo mooy ne ilmul xuruf mooy ilmul wujudi nafsu maanaam mooy xam-xamu xaraf yi moom mooy xam-xamu univers existence en soi maanaam en soi et Euh, dinañu am yenn euh, volet yoo xamante ne dinañ ko ci leeral ba tax euh, ñu peut-être que duñu am temps wu nekk fi di expliquer parce que xam-xam la boo xam ne non seulement dafa xóot dafa rëy dafa yaatu mais du jeex maanaam lu dul jeex la te comme du jeex Euh, peut-être que ay xeet initiation rek lay doon yoo xamante ne peut-être que ñenn ñi am nañ ci ay initiation ba pare wala yeneen mais euh, du ñàkk ne li nga xamante ne moom lañ ciy développer dina am njariñ bu bu bari insha allahu ci mbir boobu euh, de telle sorte que léegi bu ñu xoolee univers bi beneen bët lañ koy xoolee benn gis-gis lañ koy xoolee bu ñuy wax ne lépp mi ngi ci alquran wala lépp ci mi ngi ci xaraf yi et que xam adduna bi en réalité ñi nga xamante ne ñoom ñooy li ñuy le monde scientifique euh, nga xam ne mathématiciens yi euh, euh, physiciens yi et ñooñu ñëpp dafa am benn wàll boo xamante ne moom lañ leen jox ci xam-xamu univers bi ci xam-xamu adduna bi moom mooy mooy arqam yi mooy lettres yi kii nga xamante ne mathématique lépp ça repose sur les chiffres maanaam chiffres yi nombres yi et cetera calcul yi nga xam ne moom la ñuy def yëpp à travers loolu la c'est que découverte yi ñuy def yëpp donc euh, science bi ak technologie bi day développer wu à travers euh, développement bi nga xamante ne moom la ñu am ci xam-xam yooyu ak ni ñu koy appliquer ci li nga xam ne mooy matériaux euh, matière premières yi nga xamante ne moom la borom subhaanahu wa taala moom la ñu tàggatal yooyu rek euh, nga xamante ne moom mooy tax ñoom ñu mën a am ay xam-xam yu bari bari ci adduna bi ni mu taxawee ci univers bi ci existence bi ni mu taxawe borom subhaanahu wa loolu moo leen jox te moom mooy xam-xamu euh, chiffres yi euh, te moom la jox nit ñi de manière générale ñu bari ci ruur rawatina awaam yi mais dafa am beneen xam-xam boo xamante ne moom moo nekk ci ginnaaw mooy ilmul xuruuf et que borom subhaanahu wa à travers ilmul xuruuf boobu euh, moom maanaam ilmul xuruuf boobu moom la jox ñi nga xam ne ñoom ñooy aarif billahi maanaam te ñooñu mooy nandite yi fu borom subhaanahu wa Euh, nga xamante ne mooy euh, les connaissants le le les véritables gnostiques mystiques ñooñu Euh, borom subhaanahu wa euh, dafa am xam-xam bu mu leen yu mu leen jagleel te loolu daf ci bokk mooy ilmul xuruf et que justement doon nañ wax ne euh, boo leen koy fàttaliku biñ tollee ci awaalimul insaan ndax boo xoolee parti boobu xaw na nuróog bi daanaka mën nañ ne ay seex lañ ñoom ñaar mooy awaalimul insaan gisoon nañ ko ci kanzu bu njëkk bi mooy adduna yi nga xam ne moom la borom subhaanahu wa taala dëxin ci doomu aadama maanaam nit ku ne adduna ba am ay ay adduna yu borom subhaanahu wa ci moom. Euh, adduna yooyu nag gisoon nañ ko biñ ci tollee euh, wala alhamdulilah wal minna bokk na ci yiñ yi gënoon a gudd euh, yiñ gënoon taxaw ci ci ci biñ ci biñ ci biñ koy traité mais que adduna yooyu boo leen seetloo dafa am benn adduna bu ci bokk moo tuddoon alxayal maanaam mooy janeer li nga xamante ne janeer la ak li nga xamante ne Euh, mu am ay maani yu bari yu nekk ci ginnaaw mu am ay ay ay ay euh, xeetu xam-xam yu bari yu laqatu ci ginnaaw loolu noonu euh, nga xamante ne mooy le monde imaginal et que dafa bokk ci yi laqatu ci biir mooy dañ ko koy tudde mooy barzax mooy mooy al barzax mooy lépp loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir loolu mooy barzax Euh, alxaajisu bayna shay'ayn mooy lépp loo xamante ne dafa dox diggante ñaari mbir et que day mën a bokk en même temps ci ñaari mbir yooyu en même temps ba pare bokkul ci benn réellement loolu nag adduna boobu nga xamante ne mooy alamul bar sax euh, dafa nekk ci biir doomu aadama mais aussi euh, xam-xam yi ci aju te mu laqatu ci yooyu loolu bokk na ci benn ci xam-xam yu mag yi nga xamante ne yooyu ñooy xam-xam mu aarif billahi Euh, beneen xam-xam bi ci nekk moom mooy euh, lu ñu tuddee euh, ilmul huruf mooy xam-xamu xaraf yi en bu ñu jëlee ilmul huruf ak ilmul barsax maanaam xam-xam yi wër-wërloo ci barsax ak xam-xam yi wër-wërloo ci ilmul huruf xaqiqatan mën nañ ni yi ci réalité maanaam ci yi yi yu aarif billah yi yëpp ci biir loolu lañ ko defee et que même en réalité euh, moom mooy li nga xam ne ñoom. Euh, c'est ça c'est le vocabulaire et il avait dit li nga xamante ne xam-xam code bi yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wasallam. Hmm? yooyu nga xamante ne univers bi existence bi yëpp maanaam ñoom ñoo ko dajale ndar képp ko euh, que ci biir xam-xam yooyu ci la turu yàlla yi xam-xam turu yàlla yi génne et que mboolem xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci turu yàlla yi ak seen i tarakib nan la ñu tegaloon toon na ñu ak benn bu ci nekk ci yan ngay dox maanaam yan réalité yan univers ngay ngay ngay ngay appliqué wu ak et cetera ak yi aju ci euh, ay xeeti xam-xam la yoo xamante ne dëgg-dëgg buñ ko xoolee euh, yëpp day dugg ci maanaam xam-xam boobu mooy al ulumul muhammadiyya mooy euh, les sciences muhammadiyya mooy la et que dëgg-dëgg univers bi ci lañ ko tege loolu Euh, ci lañ ko tëggee et que euh, yent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moom mooy ruuxu univers maanaam mooy l'esprit même de de de de de l'existence voilà sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, mais yooyu yëpp tamit du ñàkk mu am lu bari luñ ci jukki loo xamante ne dinañ ko ci leeral ak éléments yi nga xamante ne ñoom ñooy les éléments naturels yi nga xamante ne mooy Euh, muy al anasir bi nga xam ne nañu al anasir ak li nga xamante ne moom mooy adduna yi nga anasir mooy mooy éléments yi quoi euh, mooy comme bu ñuy wax al anasirul arbaa par exemple euh, ñeenti éléments yi mooy quatre éléments yi nga xamante ne nature bi existence bi yëpp et que même univers bi dans sa formation ni mu formé woo maanaam da ngay gis quatre yooyu ñoom ñoom yi nga xam ne ñoom ñoo primé ñoom ñoo ëpp doole te dañ ciy gis tàkk-tàkk dañ ciy gis ndox dañ ciy gis ngelaw dañ ciy gis euh, suuf muy ñeent yi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, les quatre éléments naturels yi nga xamante ne mooy al anasirul arbaa mais que quatre éléments yooyu benn bu ci nekk en réalité feeñu waay nga ci yenn ci ay univers turu yàlla yi ak ay melom mais ay xaraf yi nga xamante ne ñoom ñoo ci am et que en réalité quatre éléments yooyu nga xamante ne Euh, euh, Jawzahar bi nga xam ne moom lañ doon wax nga xam ne moom la ñuy wax ne moom mooy benn mooy comète boobu nga xam ne moo traversé euh, système solaire bi traversé univers bi en même temps boobu noonu tamit nga xam ne forme dragon la yor et que boobu maanaam ci ak quatre éléments yooyu ñoo composé loolu tamit amaan nañu ñëw ci incha allahu taala dinañu ñëw daal ci vraiment globalement Euh, li nga xamante ne moom mooy étape yi tamit ni nga xam ne noonu la existence bi amee ak tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala euh, ni nga xamante ne lu tax tur yi euh, toftaloo et que huwa moom moo nekk ci kaw mais après Allah moo ci tegu et que martaba yooyu yëpp dafa am ay martaba yoo xamante ne muy ay dimension yoo xamante ne benn bu ci nekk foofu la taxawee et que après tur Allah après beneen tour bi nga xam ne moom moo ñëw tegu ci mooy ar-Rahman mais lu tax ak tamit yooyu yëpp ban relation lañ am ak alquran ak dimension yi nga xam ne ñoo nekk ci alquran ul karim euh, bon alquran de général générale yàlla ak euh, forme alquran yi et que forme alquran bu nekk dafa am forme arrache boo xamante ne moom la approprié maanaam mooy Euh, ndax alquran euh, yi nga xamante ne buñ jëlee ñetti forme yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci alquran euh, mooy buñ leen jëlee ci seen dimension yoo xamante ne ay feeñuwaay lañ ci feeñuwaayu alquran yi muy alquranul karim alqur alquranul majid ak alquranul azim te loolu noonu boo xoolee benn bu ci nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala daf ko affilier daf ko annexel benn benn maanaam daf ko askanale benn Euh, arsh muy al arshul azim al arshul majid ak al arshul karim te yooyu yëpp alquran tudd na leen mais tamit euh, alquran rek bu ñu ko jëlee noonu sans ñu melale ko nii ci karim nii ci majid nii ci loolu tamit dimension bi nga xam ne moom moo ci nekk mais aussi euh, arsh tamit mu mel noonu nga xamante ne moom tamit day am léeg-léeg sans mu am benn dimension boo xamante ne mooy am comme zul fi alquran di waxee noonu borom arash ah, rek noonu sans mu melale ko ci al azim wala majid wala euh, karim euh, loolu tamit mu nekk tam beneen mbir boo xamante ne ci bu ñuy xool kon ci euh, al dimension yooyu yëpp tey bu ko seetloo ci mbooleem xaraf yi mbo ci ci mbooleem mbooleem ci kii bi alquran bi mais aussi tiir nekk ci biir alquran seen ay dimension parce que al comme que alxuraan mooy code bi moom moy lépp te moom moo dajale ñaari volets yëpp maanaam moo dajale volet wu li mu nekkee alxuraan mais moo dajale volet li mu nekkee alfurqaan parce que ñaar la yoo xamante ne bokkuñu alxuraan mooy ni mu nekkee benn entité kese boo xamante ne dafa intrinsèque benn kese maanaam taxaw noonu rek ni ñum ànd ak loolu bokkul ak li nga xamante ne moom mooy su fekkente ne dafa nekk al furqaan mooy li nga xam ne dafa tasaaroo di distinguer ay réalité ay xaqaayiq di wane lenn lu ci nekk fi mu taxawee ak ni mu taxawee ba pare mën a euh, am non seulement di di di maanaam différenciation voilà ak distinction yi nga xamante ne moom lay am ci lu ne euh, ak discernement tamit mooy mooy al Euh, ak tamit euh, li nga xamante ne moom moo aju ci tiir yi de manière générale aussi parce que ginnaaw la wax maanaam loolu am na ba tax euh, adduna bi am na mu taxawe en tant que maanaam existence bi en tout cas en tant que alquran mais en tant que alfurqan aussi loolu tamit beneen dimension la boo xam ne ba tey bokkul te bu ñu paree ci loolu tamit ak tiir yi nga xamante ne borom subhanahu de ta'ala day tudd al kitab muy tiir en tant que alquran mu koy tuddee kitab mais lan moom moo différencier entre kitaab yi nga xamante ne ñoom ñoo am kitaabu marqum kitaabu mastur euh, euh, kita kitaabul euh, karim kitaabul aziz ak maanaam ak ak yeneen yi nga xamante ne al kitaabul mubin yooyu nga xam ne alquran dina leen di tudd mais ñi nga xam ne ñoom ñooy awaam yi maanaam lu ëpp ci nit ñi bu ñu xoolee dañuy foog ne lépp même chose bi lañuy wax alors que déedéet c'est vrai lépp dimension alquran la mais mais waxul mais yamuñu du du du la même chose de maanaam dafa am ay différenciation yoo xam te ne ñoom ñoo ci saaro xataa saaru alquran benn bu ci nekk feeñu waay nga ci feeñu waayu Euh, li nga xamante ne moom mooy euh, azzatul aliyya mooy nekk-nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala mais aussi ay alquran yi saaru alquran yi benn saaru alquran ay alquran et cetera yëpp ay dimension la ak lettre alquran benn bu ci nekk dafa am noo xam ne noonu la taxawee ba nga xamante ne tey bu ñuy wax kon existence adduna bi et que codification bi mooy alquran ak yooyu yëpp donc dafa am ay vraiment ay xaqaa'iq ay réalités yoo xam ne yu profonde la yu xóot la yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci ci loolu yëpp Euh, kon loolu moom moo tax aussi hmm, yii yëpp amaan na dinañ ci ñëw euh, ci ay plus de précision ci ay ay leeral insha allahu taala euh, ak ci yaatal parce que fu nit ki comprendre loolu dina comprendre lu bëri bëri bëri ci adduna bi ak tamit surtout bi borom subhaanahu wa ta'aala di amal adduna bi ni nga xamante ne noonu la dimension yi ame lan mu wutale maanaam mooy par exemple ñun fi ñu nekk mooy suuf si ak maanaam taxawaayam lan la mais aussi li nga xamante ne moom mooy yeneen euh, parties yi ci univers bi cest bu ñu ko tàmbalee ci suñu système solaire bi ah ak euh, asamaan yi nan lañ tegaloowee ak tamit ginnaaw asamaan yi nan lañ tegaloowee mais suuf si tamit nan la tegaloowee comme juróom-ñaari suuf la mais aussi euh, li nga xamante ne moom moo aju ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan li nga xamante ne moom mooy al buruj li ñu naan al buruj buruj comme naan wasamaa izaatil buruj Euh, guru ji nan la ñu taxawee fenn fu ci nekk ak euh, lan moom moo tax et euh, que guru ji yooyu en réalité ci ginnaaw juróom-ñaari asamaan yi lay ñu ne mais ak yeneen adduna yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ginnaaw te moom mooy comme lu demee nekk kursi yu muy alamul jabarut ak tamit arash muy alamul laahut Euh, ak ginnaaw gi yooyu yëpp mu am yeneeni adduna yoo xamante ne nekk na ci ginnaaw euh, yenn kii comme jabalu Qaaf jabalu Saad euh, ak Nuun ak maanaam et cetera yoo xamante ne ay univers la yoo xam ne borom subhaanahu wa ta'ala benn bu ci nekk dafa am fu mu ko teg que lenn lu ci ne dafa am lu mu lu mu làmboo yii yëpp nag dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy al ulum muhammadiyya en réalité mooy les les sciences mohammadiennes et que ba xam-xam yooyu nga xamante ne ñoom ñooy al ulumul muhammadiyya euh, ñi nga xamante ne eh, eh, euh, euh, maanaam dañ ci am accès maanaam dañ koo daj borom subhaanahu wa ta'aala daf leen ciy ubbil dañuy nekk kon ñi nga xamante ne vraiment dinañ comprendre ay réalités yu bari bari ci univers bi lu tax kon adduna bi di doxee ni muy doxee lu tax biti gi di nekk ni mu nekkee ak guddi gi di nekkee ni mu nekk lu tax et solo maintenant niveau yi nit ki niveau yi mu ci am ci ay xam-xam ak euh, accès bi mu ci ak am accès tamit day déterminer par ci lu bari bari bari ban martaba lay nekkee ak naka lay naka la ci taxawee parce que euh, ki nga xamante ne moom euh, ñëpp tolloowuñu xam bi ñu xàmmee mbir moom mais ñëpp tolloowuñ géej gi ñuy fee ci biir xaqaay ki ci bo réalité yooyu ci niñ koy xamee niñ koy gisee niñ ci amee point de vue niñ koy gisee ak ni ñu koy seetloo et cetera te loolu yëpp benn bu ci nekk nag ci niveau bi nga ne ak fa nga nekk dafa ay turu yàlla ak ay meloom yoo xam ne ñoo ciy feeñe surtout ay turu yàlla yoo xam ne dañuy feeñ mais beaucoup mais yoo xamante ne euh, zahiru turu yàlla yi nii moom mooy quatre-vingt-dix-neuf tur mais quatre-vingt-dix-neuf yooyu dañoo am ay baatin maanaam yoo xam ne dañoo laqatu dañoo lëkkatu dañoo dañoo nekk seen biir ko et cetera et que nit yàlla bu ci nekk selon martaba bi nga xam ne moom nga toll dafa am ay tour yoo xamante ne yooyu lañ lay nandal yoo xamante ne moom lañ lay ràng mu nekk comme ça xirqa maanaam mu nekk benn euh, euh, parure spirituelle tunique spirituelle boo xamante ne moom mooy tax euh, nga mën a explorer yenn parties yi ci univers bi selon martaba niveau maanaam Euh, existence bi mais aussi à part yow maanaam ba ba ba fan la la sa xam-xam yegg ba fan nga nga nga mën a gis et que par exemple tey bu ñu xoolee ñi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari xutba yi ñu leen def yi ñoom par exemple dañu am accès ñi euh, ñu toog taxawee maanaam représentativité ci juróom-ñaari asamaan yi ba nga xamante ne moom moo tax euh, ñoom dañuy xam par exemple naka la climat yi di dawee nan lay doxee et Euh, am na ay xaqaay ay réalité ci adduna bi ak euh, doxalinu univers bi pas ci côté rek ni ngelaw na tey suba day naaj ginnaaw suba comme genre météo kese déedéet mais li nga xamante ne rek moom moo ci laqatu ci ay secret borom bi subhaanahu wa taala ci ay feeñuwaayu turam ak ay meloom maanaam nga gis ni yooyu yëpp ay géej la yoo xamante ne dafa xóot dafa dafa dafa dafa rëy rëyaay goo xamante ne ku ku ci borom subhaanahu wa ta'aala dëgg dëgg dëgg ba mu ba xam ko ba mu am ci accès ba xolam dugg ci géej yooyu ba mu maanaam mu koy ràññeetle euh, addunaam yëpp mën na toog di wax ci loolu te lu mu wax dootu ci delloo te du te du jeex parce que euh, adduna maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ni mu amalee mbir yi ba pare benn bu ci nekk ci niveau yi ñuy tudd yëpp dafa am ay yeneen yu fa teg alayhimu salaatu wa salaam représentativité wu maanaam ba ci adduna bi ni mu taxawee. Euh, planètes yi kii euh, continent yi benn bu ci nekk ni mu taxawee yëpp ay secret borom subhaanahu wa ta'aala da cee dugg ba ci Makka fi mu nekk Kaaba gi ni mu taxawee lu tax Kaaba gi lu mu représenté lu tax mu mel noonu ak tamit euh, yi nga xamante ne ay Kaaba lañ yu nekk ci kaw univers ci kaw asamaan yi asamaan bu njëkk bi asama juróom-ñaareelu asamaan bi et cetera muy Baytul Ma'mur voilà yooyu yëpp ay ay ay ay mbir la yoo xamante ne yu yu yu yu yu. kawe la yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala euh, dafa dëxëñ lépp ci existence bi bon peut-être que duñu ci suñu jotaay yi en ci buntu bi duñ ci taxaw ci yëpp ci yii euh, mais du ci ñàkk lu bari luñ ci taxaw insha allahu taala euh, ak loo xamante ne dinañ ci leeral luñ suñu borom subhaanahu wa dogal ci ñu war ci mën a mën a mën a mën a allahu taala di ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñu ci ñi nga xamante ne dañuy eh, am yéene bu rafet di jëm ci moom ba pare di wax te moom rek mu tax te ñuy eh, bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw teg seen tànk ci li nga xamante ne moom mooy alquran ak sunna ki nga xam ne moom mooy gën ci bindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, kon euh, al imam Salahuddin at-Tijani alayhi ridwan rabbani fii muy wax ci wàllu maratibul wujud mooy martaba yi nga xamante ne moom la adduna bi amee maanaam mooy dimension yi mu amee ak wala boog bu ñu xoolee par rapport ak hiérarchisation bi naka la adduna bi amee maanaam ba suñ jon yàlla tey ji maanaam ak processus bi ni nga xamante ne noonu la amee ndax ku ne xam na ni borom subhaanahu wa ta'ala ci cosaan moom rek a fi nekkoon te bu ñuy wax borom subhaanahu wa ta'ala sax ñun nag duñ ne Allahu par exemple mawjud maanaam loolu erreur la maanaam ne yàlla existe na loolu erreur la ci wax ma mais yàlla moom huwal wujud maanaam moom yàlla moom ci boppam mooy l'existence c'est-à-dire que donc il faut que ñu def différenciation boobu parce que ku ñu amal maanaam lu am mooy loo xamante ne existe na mooy ne. Euh, Euh, dafa da da da maanaam euh, da da lu lu lu c'est-à-dire que lu mu subir la déedéet non yàlla du lu mu subir maanaam moom am gi mu am du lu mu subir mais loo xamante ne la euh, naka jekk daf fee ne ak amam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem. loolu tamit dinañ ci ñëw incha allahu taala indi ci ak xeetu leeral gu ndaw a ndaw goo xamante ne xëy na du ci ñàkk parce que mënu ci ñàkk mënul ñàkk ñu taxaw ci existence borom bi subhaanahu wa ak amam la ko dalee ci eh, ajak jak maanaam ca gannaaw mooy eh, l'antériorité absolue wala la pré-éternité euh, beneen affaire bi tamit bi nga xamante ne moom la ñu xamal moom mooy ne euh, li nga xam ne moom mooy al waajibul wujud en réalité euh, dafa am al waajibul wujud al waajibul wujudi li zaatihi ak al waajibul wujudi li loolu il faut que ñu comprendre ko mooy ki nga xamante ne ak bu ñu naan waajibul wujud mooy ki nga xamante ne ak amam dafa war maanaam moom mooy ne moom dafa nekk te nekkam moom ci boppam mooy nekk-nekk gi te loolu dafa war maanaam mënta mënta euh, euh, euh, loolu mën mënuta mën mënta ñàkk a nekk voilà mënta ñàkk nekk mu am tamit ki nga xam ne mooy al waajibul wujudi mais li xayri ci ki nga xam ne ak waram maanaam ku njëkk dafa amam dafa war mais ngir jëmmi boppam c'est par essence la ak waram amee keneen taxul mu war a am ak amam kooku mooy yàlla mooy borom subhaanahu wa ta'ala dinañ ci ñëwaat mais mu am ki nga xamante ne moom al waajibul wujuudi la mais li mooy ne kooku moom ak amam dafa war mais ngir keneen kooku la jawharatul kamal di décrire sayyidina rasulullah alayhi salaatu moom ak amam dafa war mais ngir keneen maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal eh, ci namm nammam ci maanaam ne ginnaaw ba ne moom du woon farata ci mu amal ko mais moom boroom subhaanahu wa ta'aala moo togg boppam ci da amal ko euh, ngir ne ci amam ci la existence mën a amee ci la univers mën a amee ci la nekk-nekk mën a amee kooku moom mooy yenent yàlla bi maanaam euh, mooy euh, al aqlul awwal moom la ñu al aqlul awwal mooy xel mu njëkk mi maanaam ak muy al l'intellect premier voilà parce que moom dafa jël xel maanaam mooy euh, li nga xamante ne dañ koy tamit al qalamul awwal wala qalamul ala mooy euh, xalima gu gu kaw gu njëkk gu kawe gi nga xamante ne moom su amutoon kon existence bi du mën a am loolu moom moo tax ñu naan ak amam dafa war mais ngir keneen ngir ne borom subhaanahu wa ta'ala moo ko amal euh, loolu tamit dinañ ci ñëw incha allahu taala te di lu tax ñu wax la ne la. moom la Jawharatul Kamal di di décrire tamit dinañ la ko wax incha allahu taala te dinañ ko leeral euh, kon moom su a ci amam à travers amam dañ koy wax tamit bon ci yenn langage yi ak tabi'atul basita euh, ñenn suufi ko ñu mel ne Seydi Muhiddin ibn Arabi radiyallahu anhu Cheikh Abdou Karim al-Jili et cetera radiyallahu anhum dañu koy exprimer di wax naan al tabi'atul basita maanaam mooy euh, tabi'a mooy nature. voilà mooy la nature non composée voilà mooy tabi'atul basita loolu euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy monde scientifique dañ koy jéem a di ko jéem a leeral mais ñoom bu ñu koy tudd ma madatu sawda la ñuy wax mooy la matière noire voilà après euh, parce que dañ jàpp ne euh, am na quoi lu fi nekk quoi loo xam ne moo relier existence yëpp te lépp te te te te fu ñuy wax vide la en réalité vide moom moo fa et que moom moo taxaw lépp et que lu ci nekk ci moom la génne et cetera tout ça loolu dinañ ko leeral ne kooku du kenn ku du ruux yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dinañ ko leeral tamit insha allahu taala ci buñ buñ buñ buñ buñ ci yegsee euh, mais kon euh, mais d'abord il faut que ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy alwaajibul wujudi li nafsihi wala li zaatihi ki nga xamante ne moom ak amam dafa war ngir nekk nekk boppam te mooy borom bi subhaanahu wa taala foofu la njëkkee maanaam ngir à partir de foofu nag maanaam mu développer li nga xamante ne moom mooy euh, existence bi naka la amee feeñuwaay yi tajalliyaat et cetera euh, lépp nag loo xamante ne laaj na ñu taxaw ci ci leeral ko dinañ ko def insha allahu taala euh, lép loo xamante ne même bu dee xëy na gisoon nañ ko ci yeneen chapitres yi dafa laaj ñu fàttaliwaat ko maanaam dinañ ko def même bu fekkente ne mën nañ cee bañ a Euh, taxaw taxawaay bu yàgg comme ni nga xam ne peut-être lañ ci taxawe woon bañ ca tollee mais lii yëpp maanaam par souci de euh, gën leeral mbir mi gën euh, pour que mbir mi nekk loo xam ne suñ ci jógee nit ku ne dina ci am maanaam gis-gis bu leer sous condition que maanaam mu mu mu bien sûr que mu soit maanaam mu mu mu jox ko valeur bi mu am maanaam mu jox ko valeur maanaam mu mu jox ko gëdd te comprendre que ni euh, du du dimension bu ndaw mais lu am am solo la lu rëy rëy la et que euh, nit ki travers euh, exploration boobu noonu exploration spirituelle boobu mën na ci xotti ay martaba ay maqaama yu kawe kawe kawe sans un te te du ci daj coono bu bari Euh, parce que tout simplement bay borom subhaanahu wa ta'aala ni mu tegee martaba yi dafa am ay euh, dafa am ay dan euh, laa ko mën a wax mandarga yu mu ko wutal c'est-à-dire que ba pare dafa am ay ay dimension yu mu ko wutal ay loo xamante ne moom la koy associer maanaam mom la koy associer voilà c'est-à-dire que dañu nekk ci univers boo xam ne maanaam ci adduna boo xamante ne comme tey li nga xam ne bon gisoon nañu ko ah bi ñuy wax ci xilaafa eh, ci xilaafa bi gisoon nañ ko ci eh, am na luñ ci jotoon a leeral ci buntu boobu mooy dañoo mooy ne eh, sphère la boo xamante ne maanaam wala univers la boo xamante ne tey nit ki mënta sàcc yëfi jàmbur c'est-à-dire que euh, nit ki tey mënul dem euh, def faux usage de faux mm, mm, euh, daal di ñëw décréter wu comme étant que par exemple diplôme bi man maa ko am fekk amu loolu mënta nekk parce que tout simplement euh, et que du ay fraude maanaam du par exemple foo xamante ne dañ naan euh, bon bu par rapport ak euh, appel à candidature bi diplôme bi ngay mën a déposer wala en tout cas pièces yi nga xam ne moom ngay mën a déposer faux usage de faux mënu am du lu mel noonu en fait du loo xam ne faux usage de faux da ci mën am mais aussi dafa am leneen lu ci lu fi ne du du loo xamante ne tey par exemple ay bu doon lu ñuy naan euh, élection la maanaam parce que effectivement borom subhaanahu wa ta'aala euh, par élection lay def tamit maanaam lay tànnee ñi nga xamante ne ñooñu lay beral yenn yi maanaam loolu moom et que yenn maratib yenn niveau et lool loolu par élection la effectivement maanaam élection sélection bien sûr mais euh, du loo xamante ne tey fraude électoral da ci mën a am loolu mën mënta donc ce qui fait Euh, euh, lenn lu ci nekk nit ki su il faut mu ànd ceeg sincérité maanaam dëggu il faut mu ànd ceeg sincérité ba pare nekk koo xamante ne day maanaam borom subhanahu wa ta'ala da maanaam da koy ñor ci mbir yi et que mu comprendre que ni yii yëpp daf ko war a comprendre xam ko mais lii lépp daf ko war a jegeñal borom subhanahu wa ta'ala daa war a tax mu gën a bëgg borom subhanahu wa gën Euh, jege borom bi subhaanahu gën a xam kan mooy borom bi subhaanahu gën a xam kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu moom mooy njëriñam xam-xam yi maanaam njëriñ gi loolu la mais du par exemple xam naa lii rek xam naa ne et cetera tout ça loolu loolu du njëriñ gi d'ailleurs euh, ku ci am yéene bu rafetul sax non seulement du ko mën a mémoriser du ko mën a takk mais su ko takkee tamit du ko mën a développer dañu nekk ci univers boo xam ne maanaam univers dans le sens cadre boo xamante ne euh, dans le domaine de la spiritualité ah moom la ñuy wax euh, il faut que nit ki moom ci boppam maanaam du dégg di mokkal kese kese kese comme ñu bari bari dañuy wax ne dañuy def tarbiya dañuy kii et cetera mais en réalité dañuy dajale di mokkal kese wala boog mi déglu kasetu jàmbur yi rek wala di lire livre jàmbur yi jàpp ne voilà accéder nañ à un certain niveau boo xamante ne de la spiritualité boo xamante ne c'est extraordinaire wala yooyu noonu déedéet affaire bi loolu la affaire bi mooy ne dafa am euh, maanaam yii nii maanaam euh, waxtaan yi ñuy def nii mm, dañ koy def justement pour ubbi buntu bi maanaam clé bi la les clés et que caabi yooyu noonu day waral nit ki par rapport ak dëggu gi mu dëggu digganteem ak boroomam sincérité gi muy àndal Euh, bëgg gi mu bëgg yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te dëgg maanaam te mu nekk lu dëggu ci moom euh, bëgg gi muy bëgg di teg tànkam ci alquran ak sunna ba pare mu sincère ci loolu noonu bëgg gi muy bëgg nit ñu baax ñi nitu yàlla yi et Euh, bu nekkee ci tariqa bi mu nekk koo xamante ne day vraiment day sincère ci dëgg ak bëgg gi mu bëgg Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu nekk ci ba pare vraiment euh, euh, jox koo gëdd ba pare xam gëddam xam cëram ba pare li mu ko jox te moom mooy wérde yi mu ko jox di mu di ko appliquer di ko jëfe ak condition yi mu ko ko joxe mu vraiment mu jox ko cawarte jox ko gëdd jox ko cër loolu noonu ci euh, moo tax en fait ci ci ci tar kii bi ñu nekk nii maanaam euh, processus bii nii day day waral maanaam nit ki clé yi lay yor te clé yooyu su ko bu ci àndee ak dëgg googu ak tam di bëri lu muy julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàng alquran di julli ci yenente bi sallallahu alayhi lu bëri lu bëri lu bari lu bëri lu bëri lu bëri lu bëri maanaam mu nekk li nga xamante ne daf koy tegale di ci nekk di ci nekk di ci nekk loolu daf koy indil ba nga xamante ne clé yi maanaam bu ko jotee nii parce que yii ay clé la rek affaire day développé wu ci moom c'est-à-dire que day mujj explorer univers yooyu borom subhaanahu wa da koy ubbil buntu boobu mu nekk ci am accès carrément ci xam-xam yooyu et que mais ci anam gu jéggi dayoo ci anam gu jéggi et que à de ce cest c'est-à-dire que donc il faudrait pas que rek mu nekk koo xamante ne day yem ci. Euh, jot naa crédit mais non mais day am mën am possibilité di dugg ci trésor bi maanaam ubbi trésor bi di déchiffrer di déchiffrer voilà muy muy déchiffrer vraiment les les les codes dans l'univers les codes de l'existence voilà et que yooyu mu gis ni nga xam ne noonu la borom subhanahu wa ta'ala di feeñee ci mbir yi réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la feeñee ci mbir mi voilà Cheikh bi Tidiane Chérif radiyallahu ta'ala naka la feeñee ci mbir naka la nekkee koo xamante ne bon voilà baatin yenent bi sallallahu alayhi wasallam et cetera maanaam loolu décoder yooyu noonu déco décodage yooyu salaat faatihi nan la taxawee alquran et cetera yooyu ay décodage la laaj déchiffre déchiffrage maanaam nga déchiffrer affaire mais loolu nag kenn loolu de loolu suubu la laaj dafa laaj suubu et dimension yi yëpp pour loolu la du c'est très demande dafa important pour loolu la et bien sûr que initiation bi maanaam nit ki su fekkente ne amul benn initiation ci mbir mi dina ko jafe trop mu mu am effectivement xam-xam yi mën ci am accès loolu moom réalité la c'est-à-dire que bëri na ci loo xamante ne depuis bi ñu tàmbalee Kunûz yi ba léegi bëri ay domaines ak ay points yoo xamante ne dugg nañ ci dëgg dëgg dëgg dëgg maanaam du loo xamante ne nit ki day xëy nii rek euh, toog jékki-jékki daal ne am naa fatwa rek et euh, léegi commencé naa xam affaire yi mi du demee noonu du demee noonu maanaam dafa laaj mooy initiation bi voilà loolu la. et que à travers loolu noonu euh, léegi nag développement beeg tout ça loolu borom subhaanahu wa li muy may di ko jagleel ku nekk la mais selon maintenant nit ki niveau bi nga xamante ne moom la ci am accès moom la ci yegg moom la ci xam euh, niveau boobu noonu ci euh, moom muy déterminer moom ban ma xaama la ne maanaam ak fan la taxawee voilà parce que comme li ñu wax léegi ne du foo xamante ne fraude électorale mën na cee am wala boog ay faux usage de faux loolu am Euh, sincérité dëggu dëggu rek te suubu ci yoon wi te yàlla rek tax nga dem nga ni amuloo beneen objectif lu dul yàlla yow illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la amuloo leneen lu loo lu loo yitteel lu dul di sax ngërëmal borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom mooy tax nga mën a am accès ci ci ci yooyu noonu et que nga am accès sax ci ki nga xamante ne moom mooy sangu-sang yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci képp koo xamante ne am na accès ci moom kooku léegi day daal nekk koo xamante ne dundam day nekk euh, benn maanaam ci ci ci ci ci ci ci ci ayib lay ne ayib mooy feet ndaataata la ci lay maanaam nekk koo xamante ne daa iman addunaam day neex euh, et que addunaam alaxiram dundam maanaam moom léegi euh, am na accès ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam te yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom ki nga xam ne ku am accès ci moom am accès ci yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ki nga Euh, mboolem euh, code codification yi borom subhaanahu wa ta'aala def ci univers bi du deñ di décoder wu li mu codé crypté ko ci univers bi du deñ di décoder wu di décrypté wu ci sa xol daa iman tout le temps waaw muy décrypté wu lu tax parce que da am accès ci ki nga xamante ne moom mooy moom mooy code code bu mag bi nga xam ne moom mooy décrypté lépp mooy yenente bi sallallahu accès boobu nag nga am ci moom boo lay ubbil mais existence réalité univers bi yëpp moo lay ubbil existe maanaam xam-xam yi aju ci mbir yëpp looy gën di dëggu di gën di toroxlu di gën di am maanaam euh, wàcc sa bopp euh, am jikko yu yi nga xamante ne mooy jikko yi vraiment yi mu laaj yi nga xamante ne moom la alquran ak sunna di insister ci nit ñi muy toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa bëgg yàlla yenente bi sallallahu bëgg ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi bëgg alquran bëgg waa kër yenente bi sallallahu nekk ci li nga xamante ne moom mooy jikkoo muñ di sant yàlla di gërëm borom subhaanahu wa ta'aala amee kersa ci sa kanam borom subhaanahu wa ta'aala waaye ci kanamu mbindeef yi am ay teggin yi nga xamante ne moom la laaj sa digganteeg sa borom subhaanahu wa ta'aala sa digganteeg yenente bi sallallahu alayhi sa diggante ak euh, nit yàlla yi sa diggante ak euh, ak mbindeef yi de manière générale maanaam nit ñi jinne yi mbindeef fi malaaka yi ñëpp nga am teggin yi nga xamante ne moom la laaj seen diggante euh, nga nekk koo xamante ne dëggu moom mooy sacerdoce et que dëgg moom fu mu la fekk fa la lay bàyyi te dëgg mooy li nga xamante ne moom mooy sa objectif bu mag moom nga yite et que dëgg moom mooy li nga xam ne moom moo lay conditionné c'est-à-dire que lu nekk ci dëgg moom parce que yàlla ci boppam anna allaha huwa al-haqqul mubin ndax yàlla moom ci boppam mooy dëgg gu fees gu wir gi euh, et que euh, euh, caaxaan lu mu mënti doon fu mu mënti jóge ci ku mën a doon doo ko nangu parce que tout simplement caaxaan la pas ci ku mën a jóge ak koo ku doon et que nga xam ne euh, alquran bii mooy téere bi nga xamante ne kitaabun aziz la laa ya'tihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanzilun min hakimin hamid nga xamante ne ay ab téere téere la boo xamante ne euh, mooy alkitaabul aziz maanaam ndax téere la boo xamante ne c'est inaltérable kenn mënu ko soppi et dafa nekk téere boo xamante ne c'est inimitable kenn mënu ko toppandoo kenn mënu ko toppandoo laa ya'tiihi al-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi tanziilun min hakiimin hamiid mu nekk loo xamante ne euh, euh, euh, caaxaan du ko dikkee ci kanamam du ko dikkee ci ginnaawam déedéet et que boo bëggee nekk ki nga xamante ne yow ahlul qur'aan nga parce que ñoom ñooy ahlullahi wa xaasatuhu ñoom ñooy nitu alqur'aan yi ñoom ñooy nitu yàlla yi pire te ñooñu ñoom ñooy yàlla jagoo ñoom ñooy ñi yàlla particularisé wu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooñu la yàlla jël taf leen ci boppam ne bu doon borom subhaanahu wa ta'aala am na ay njaboot ahan kay comme li sayyidina Anas radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na eh, inna lillahi fil ardi na yàlla borom buru yàlla subhaanahu wa dafa am ci adduna bi ay ci kaw suuf si ay ay njaboot waa këram ñoo naan ñii ñoom ñooy ses familiers ñooñu ñooy ñan mu ne Qur'an nitu alquran yi c'est-à-dire que pas nitu alquran parce que dañuy jàng alquran kese déedéet naa am dañuy jàng alquran fonk ko bëgg ko takkoo ak moom waaye tamit du loolu kese de day parce que dañuy jëfe alquran di waxee alquran di doxee alquran di xoolee alquran di gisee alquran euh, te alquran jëmmi alquran bu mag bi mooy yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et que lépp lépp lépp moom la euh, yooyu noonu moo lay ci nga mën a nekk koo xam da ngay dugganteeg bor maanaam dugganteeg yenent bi sallallahu alayhi wasallam jaxasoo moom et que jaxasoo boobu ko amee nga jaxasoo yi jëmm yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne sa lépp da nga koy inhiber da nga koy euh, da da nga koy rendre inerte maanaam dootul dexati dootul demati dootul defati dootul waxati dootul jëfati et que yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag nga xamante ne da ngay jeex tak tak tak ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et moom ngay jox que lépp sa dem sa dikk sa toog sa wax sa jëf lépp loolu mooy yoon bi et que loolu sincérité boobu nga am ci loolu sincérité boobu nga ciy am dëggu giñ ci dëggu te dara wala kenn du la jaral nga tegg sa tànk ci loolu lu tolloog tarfatal ayni xëfa xëppi ñàkkal adduna bi yëpp garawul ñàkkal loo mënti am yëpp garawul mais bul ñàkk mukk yenente bi sallallahu mukk voilà parce que moom mooy lépp huwal kull sallallahu sallallahu alayhi wa c'est la totalité totalisante le tout englobant sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dinañ ci ñëw insha allah euh, ñëwoon nañ ci sax ci bi ñuy al itlaq wa taqyid mais liñ nga bëgg wax fii mooy ne euh, lii nii maanaam yii yii mooy yi nga xamante ne ñooy principaux yi à travers loolu à lii nii clé yii yëpp da lay propulser yii ñu wax nii clé yi nga xamante ne moom lañuy nekk di wax depuis biñ tàmbalee ci Kunûz ba léegi d'ailleurs ak yeneen duruus euh, xadiis euh, yi sax d'ailleurs ak yeneen yëpp maanaam de propulsion la cest à propulser dans des univers inaccessibles ou en tout cas insaisissables ah oui plonger la dala ci ay voilà ci ci profondeur géej gi amak am xaaral kitaab bi wa baxrihi mooy xóotaayu géej téere yàlla bi ak ak ak wala ah, a'maaq asraarul kitaab bi wala secret yi maanaam fi gën a ci secret yi téere yàlla bi ak géejëm yi nga xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem mais lépp daa tegu ci dëkk réalité yooyu noonu la boroom subhaanahu wa teg ci sa xol muy déchiffrer toutes les réalités de l'univers adduna bi yëpp day mel ni benn doon ju kese bu bu borom dëgg sa xol di ko tas ngay di ngay koy déchiffrer lépp lu ci nekk ci ay xeeti xam-xam lépp lu ci nekk ci ay mbir secret yi borom subhaanahu wa ta'aala di la ko wuññal voilà sa dund nekk dund gi nga xamante ne moo gën a neex ci dund yëpp parce que dara dàqul. ngay dund dund koo xamante ne yàlla yàlla day fees dell ci sa xol yenente bi sallallahu alayhi di dund ci sa xol nga ngay dund maanaam ngeen ngeen maanaam nga nekk di dund nga koy dund quoi loolu moom moom moom moo dàq lépp adduna ba adduna dëkk looloo ci dàq mooy di dund yàlla di dund yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw comme niñ ko waxee ci Ruuhul Maani wal Bayaan te jeexital ga baabul wusuul wa man ra'aahu fa umruhu iidun ka iidil fitri bir ramadaani sallallahu alayhi wa sallam mooy buntu yegg ci yàlla baabul wusuuli wa man ataahu waaye képp ku yegg ci yenent bi de sallallahu wa sallam fa umruhu kooku dundam iidun kooku dundum yëpp loolu la feet la te iidul fitr bi ramadan euh, yi comme bu ñu paree ramadan weeru koor boo gisee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ci jeewatu bi muy wax naan wa umri ilal jinaani iidu suma dund yëpp ba aljanna ci aljanna ya lépp xam nga ci zahir nii da ngay gis ne kii dundam neexutoon parce que bi muy wax loolu maanaam ba ca ginnaaw ga lépp résidence surveillée la ne woon ma nga résidence surveillée bu bu leen yaakaar ne da doon génn doxantu nu mu ko neexee et dundam de opulence bi moo fi nekkoon ak yooyu déedéet mais mais dundam daa neexoon daa neexoon li tax mu neex mooy yenent bi yenent bi moom la moo tax moo tax dundam neex voilà voilà ba gàllankoor giñ ko defoon ngir mu mën a siyaare yenent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp na naa am ci zahir demul waaye mu ne wa lakin lisaani lahu kal qalbu zawaaru waaye sama làmmiñ ak sama xol ñoom daa ñoom ñu ngi bi sallallahu alayhi wasallam mais en fait il faut que ñu comprendre que loolu mais mooy mooy mooy existence bi parce que ñu ci maratibul wujud les de l'existence voilà di différentes dimensions yi martaba yi voilà yooyu dafa concentré wu lépp lépp ci jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dinañ ko leeral insha allah ci buntu bu ñuy wax ci liñ doon wax léegi lu tax Jawharatul Kamal euh, nekk base fondement wu lépp en réalité mais Jawharatul Kamal il ñu comprendre que du dara lu dul en réalité Jawharatul Kamal <laughs> socle la maanaam mooy base comme fondement ci salaatul faatiha salaatul faatiha mooy tabax bi jawaatul kamaal mooy fondement bi mooy base bi maanaam kon moom benn partie la ci lan ci salaatul faatiha et que salaatul mooy la réalité mohammedienne en soi xaqiqatu muhammadiyya et que mooy univers bi existence bi oloom yi nga xam ne ñoo ci nekk yëpp et cetera. ne yaa subhaanallah yaa subhaanallah yaa subhaanallah en fait yal nañu yàlla may daal ñu nekk ñoo xamante ne seen dëggu gi ñuy dëggu ci dox gi ñuy dox jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala day sincère mu boole ñu ci ñi nga xamante ne seen taxaw yépp ci kanamu yàlla la suñuy dox di dem yàlla lañ jëm. suñu toogee fa yàlla lañ toog suñu waxee moom moo tax ñuy wax suñuy déglu moom lañuy moom lañuy dégg suñu xoolee ci moom lañ jëm maanaam seen regard ci direction yàlla lay def seen xalaat lépp ci yàlla lay def et que seen mbëggeel yëpp day concentré ci benn point mooy yàlla boroom subhaanahu wa taala et am leneen lu dul yàlla suñu amee benn objectif ci seenu nekk existence yëpp durant existence bi yëpp adduna ak mu nekk yàlla et que buñ amaatee beneen objectif bu tegu ci yàlla boobu mu nekk yàlla et que suñ amaatee beneen mu nekkat yàlla et que duñu tàqalikoo ak bu yàlla borom subhaanahu wa taala seeni jëf lépp yàlla lañ ko defal moom lañ ko jagleel et que amul luy feeñee ci ñoom lu dul ne ñoom seen bopp bëgg luñ ko dara lu dul ne yàlla rek feeñal ay mbirum ci ci ci ci ñoom amuñu xam-xam ngir ne yàlla moom xam-xamu yàlla mooy feeñee rek ci ñoom mais pas ñoom amuñu ko duñu dugg ci dara lu dul ci li neex yàlla waaye duñu bàyyi dara lu dul ne parce que yàlla la moom moo bëgg ñu bàyyi ko voilà mais li synthétiser loolu yëpp mooy jëm yenente bi sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni allah wa yaghfir lakum dhunubakum alquran waxal ne soo leen bëggee yàlla rek topp leen ma man yent yàlla muhammad sallallahu bu boobaa yàlla dana leen sopp cofeel gu mag mbëggeel gu rëy ga te dina leen jéggal seen jumte voilà et que existence bi yëpp dara nekku fi lu dul borom subhaanahu wa mooy buur yàlla ak ay feeñuwaayu turam ak ay meloom manifestation wu effet jeexitalu effet effet yi ak ay meloom ñoo nekk nekk nekk ñoo nekk ci existence bi leneen amu fi et que loolu yëpp du dara lu dul jëmm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwal kullu mooy lépp baatu huwal kullu sax ci boppam huwal kullu sax 92 la mooy Muhammad sallallahu alayhi jëmmam ji mooy jëmm ji gën a mat ci jëmm yi mooy bi ci gën taaru mboole ni ñu melale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam physiquement laay waxam ah, physiquement ni ñu ko melale ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nii la meloon bët yi nii la meloon xar kanam gi nii la meloon nii ta loxo yi nii la meloon maanaam mboolem noonu ñu ko melale description physique boobu loolu mooy description physique nit ki gën a mat solo sax nit boo taxee moom nii rek dans la vie de tous les jours. selon nit ki ni muy matalee melo yooyu noonu xattaa ci jëmmam ji bu la boroom subhaanahu wa ta'aala mayee firaasa ak sagesse mooy ngay mën di di xam nit di gis ko pour une fois xam ay jikkoom ndax yu rafet la wala yu ñaaw la soo ko gisee mu nuru ay selon benn partie ci jëmmam ji mu am lu mu ci nuróo la Yonent bi sallallahu alayhi xamal ne ci loolu tax na am na ay jikko yu rafet yu mu ràngoo moom nu mu moom selon parties yooyu ci jëmmam ji lu ci ëpp ñaar rek c'est parce que jikko ju rafet jooju wàññeeku na ci moom ci lu tolloog loolu yenent bi sallallahu alayhi c'est la perfection c'est l'incarnation de la perfection en soi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'ailleurs gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, ci euh, dimanche ci at-ta'addud tamassul partie boobu tajalli yooyu noonu gisoon nañ ci bi ñuy gis mooy tabaddul mooy waliyu bi ni muy mën di soppeekoo ak di mën di différencier gisoon nañu benn partie bu noosoon boobu buñ doon wax ci ash sëriñ bi nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi en réalité dans tout l'univers dans toute l'existence et que borom subhaanahu wa moom la def ci moom ne la wax ne ko moom la wax ne mooy royukaay bu mag bi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun hasana su jëm bi bu rafet bi ne kon moom la et que vrai sëriñ nitu yàlla pire bu nemee ba mat sëriñ dëgg sëriñ bu mat maanaam non seulement yeneen bi saa day feeñee ci moom ci xam-xamam ci ay doxalinam ci ay jikkoom ci ay waxinam ay jëfinam mais yeneen bi day feeñee ci moom xattaa ba ci jëmmam xattaa ba ci jëmmam voilà et ko gën a xam ku ko gën a bëgg ku la ko gën a sopp ku gën a jox lépp kooku daa iman moo la raw moo la fa yàlla bilaa addinaa shakkin ci lu amul benn sikki lu mu ndaw ndaw amu kooku moo la raw koo gis mu gën laa xam yenente bi gën la xam gëddam gën la xam cëram gën la xam màggaayam gën la xam bitéem maanaam jaar-jaaru zahiram ak baatinam gën la xam ni mu taxawee ci une existence univers bi gën la xam mooy kan sallallahu alayhi gën ni kooku jarul ngay sikki sàkk yéen ñaar kan moo féete kaw moroom bi bul ne yàlla rek ka xam mën ngaa jël sa loxo dugal ko ci taal bi ne kii moom raw fa yàlla parce que yàlla rek ka xam gars yi léeg dañ ko utiliser ci évidence loolu daal bokk ci caaxaan maanaam di utiliser ay yàlla rek xam ci ay évidence c'est vrai yàlla rek xam mais yàlla moo maanaam moom rek xam euh, buñ ko laajee benn masala ci diine mu li muy tontu ba pare daan yàlla rek xam ça ne veut pas dire que ni li mu wax jubul et xamul li mu wax déedéet maanaam ci mbir mu ne mais ça veut dire que ni sama xam-xam bi ak lu mu mënti toll du dara ci kanamu xam-xamu yàlla loolu lay tekki maanaam le minimum li mu mën a tekki mooy ndax julli euh, farata la wala du farata nga julli farata la ci ijma'ul ulama wallahu ta'ala a'lam bu julli farata la borom borom xaw dëppoo nañ wallahu a'lam nga ni loolu tekkiwul ne man xaw ma ni julli farata la rek tekkiwul lool rek dafa fekk ne rek xam-xamu mbir yëpp dañ ko war di wëlbatikuwaat delloowaat ko ci borom subhaanahu wa taala mais awma droit wax ne julli farata la te borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci ne julli juróom yi farata lañ ba pare man fekk na li ma doon wax wóoru xaw ma ko woon ba pare mu bëgg a làqatu ci ginnaaw yàlla rek a xam loolu awma droit bi te kenn amul droit bi Euh, incha allah taala ci jotaay bii di ñëw dinañu dinañu dellu si ci moom dinañ ñëw ci tàmbali wax ji incha allahu taala dañ ubbi euh, buntu bi euh, ngir solo gi mu am solo ak rëy gi mu rëy bon dimension yi ci nekk quoi univers bi borom subhaanahu wa ta'aala daf ñu def kenn ku ci nekk ci ñun mu nekk ci benn partie maanaam ñun ñëpp benn partie lañ ci univers bi mais ñun ñëpp ñi ngi génnee ci leeru yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngi amee ci moom te borom bi noonu la ko woon mu am voilà moo tax même booy zikkar di tudd yàlla sax jàppal ni yàlla borom subhaanahu wa ta'aala mooy feeñal tuddam ci yow huwa zikru wa zaakir wal mazkur mooy kiy tudd mooy ki ñuy tudd te moom mooy tudd ki booy julli ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam wa qaddiran bi annahu al musalli iz kulluna min nuurihi mujalli booy tudd zikkar di julli ci yenente bi sallallahu jàppal ne moom yenente bi mooy julli ci boppam à travers yow yow haut-parleur kese comme haut-parleur nga mel haut-parleur bi waxul moom dañoo parce que ñun ñëpp ci leeram gi lañu balle lañu feeñee sallallahu alayhi wasallam voilà et jege na mbindeef yëpp loolu am na mais li jafe mooy nit ki moom mu jege yàlla boroom subhaanahu wa bu demee ba jege ko ba jeex ci moom yàlla mooy nekk loxo bi muy laale tànk bi muy doxe bët bi muy gise xel bi muy xalaate xol bi muy xalaate bi muy léppam yàlla lay doon léppam te loolu ci ay dimension la amee dafay am dimension bi nga xamante ne mooy bu général bi mais bi gën a particulier bi ngay jeexe takk ci borom subhaanahu wa mooy boo demee ba yeneen bi sallallahu alayhi nekk la yow yow nekkatoo mais yenent bi moo la ne sa jëmm ji zahir la rek boo xam ne en réalité yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy baatin bi ku la bi sallallahu alayhi wa moo ko animé gis ngeen naan ji ji ñi di def ay ndëpp ak yooyu dañ koy gis mooy jinne ji bu possédé nit ki wala wala wala ay ruq yaak yooyu jinne ji bu possédé nit ki di wax ci moom di def ci moom ak yooyu di ko def loo di ko wax loo nit dina jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba yenente bi mel noonu ci moom possédé ko léppam nekk jëmm nekk yenente bi sallallahu alayhi wasallam